cheikh bi kii nee na dafay dégg ñu naan yàllaa ngi fépp am ku ni loolu wax ju jubul la mu bëgg a xam daal nee na lan mooy li ci wér ak ndax yàlla mi ngi fépp wala nekkul fépp alhamdulilah yàllaa ngi fépp moom su fekkee nit ka daf ciy jublu ni jëmmi yàlla mi ngi fépp loolu pas-pas bu yàqu la ñiñ ko xame rek mooy ñi nga xam ne seen pas-pas dafa juuyoo ak njàngalem alquran ak sunna borom bi tabaraka wa taala jàngale ci alquranul karim mooy ca kaw la nekk ci jëmmam waaye ab xam-xamam nag mu ngi fépp maanaam ma ne su def ko um. di si wax rek ne jëmmam a fii ci suuf ànd ak noonu déedéet alquran waxut loolu juróom yaari laay yoo xam ne mi ngi ci e, alquranul karim yu bokkul jenn laay bi ci nekk day wax ne borom bi tabaraka wa alal arsh tawa maanaam mu nga tiim ca kaw fa ñuy wax arsh foofa sunu borom tabaraka wa taala tiim loola nag ca kaw la ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee kon loolu la alquran jàngale loolu la sunna jàngale ba àgg ci al ibnu qayim day wax ne lay yi nga xam ne ñoo ñëw ci al ulu wane ne borom bi tabaraka wa taala ci kaw la nekk buñ ko dajalee ëpp na alfu dalil ëpp na junni firnde yoo xam ne day tegtale loolu yii ci alquran lañ nekk yii nekk ci am sun ci sunna yii nekk ci xel yii nekk ci li ñu tudde muy bind bi nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala binde doomu aadama kiñ jàngalu dara ci ay téere sax ay téere wala muy amub xam-xam wala dara saa bu tuddee yàlla xelam ci kaw lay dem an boo jàngoon muqaddimatu ibnu abi zaydin al loolu yi daf ko faa leeral ba mu leer lool borom xam-xam bu mag a mag a mag bokk ci borom xam-xam njërum al imam malik rahmatullahi alayhima wax ne ala al-arshi istawa bi daatihi dem ba ci yoonu mu ne waa ilmuhu fi kulli makaan maanaam xam-xamam baa nga fépp waaye jëmmam jëmmam ma nga ca kaw asamaan noonu de noonu la ko sharia jàngale wala sharia yemloo nag ci mbirum suñu borom tabaraka wa taala yem ca rek mooy doon ngëm-ngëm ga wér lu du dool pas-pas bu yàqu da ci daal di kon nag di laaj naan nu mu nekk ci kaw aras ak ndax dafa toog muy ab chaise ak ndax toogaay baag toogoonu doomu aadama nu yooyu yëpp say yoon nekk ci ndax kenn jàngalu ko moom daal ma ca kaw nekk kaw goo xam ne dafa dëppoo ak borom bi tabaraka wa taala nam yayoo nekk ca kaw noona nan la nag mënuñu koo xam moo tax al imam malik bañ ko laajee ne ko moom dafa ne alal arsi stawa waa ji ñëw ne ko kayfa stawa waaw moom nan la nan la nekkee foofa imam malik dafa toog dëgg al istiwa ci boppam de nun xam nan ko maanaam jëmmi istiwa muy yem muy tiim dara wala féete ko kaw loola xam nan ko waaye nag wal kayfu majhul nu mu amee nag ci jëmmi sunu borom tabaraka wa taala loolu moom kenn xam ko maanaam loolu dañuy delloo xam-xam ba sunu borom daal di nag yooyu nag di continuer di ca laaj nag loolu bi daala di dig li ñu loolu mooy xam-xam mooy seen nan xëj it fa yam ñu yam fa kepp duñ xóotal a jàll ci liñ xamut dañuy wax rek la alxuraan wax la alxuraan noppi ñu noppi ci te duñ ko laaj ci mbirum pas-pas mu aju ci suñu borom tabaraka wa taala naam